ahousubillah min alsheytaan irrajim bismillahi irrahmani irrahimi wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalina almabuusi rahmatan lilalamina seyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmaina amma baadu siratu ra suratu rahman suratu rahman kon ñu ngi woon yas liñ verset bi mu jëwoon gis baada a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim yas'aluhu man fi samaawaati wal ardi kulla yawmin huwa fi sha'n fabi ayyi aalaa'i rabbikumaa tukazzibaan foofu lañ yemoon loolu gisoon nañu mm-hmm. waxoon naa waxoon nañ waaw waxoon nañ li ci jëmoon mm-hmm. ak mu naan yasaluhu man fi samawati wal ard mu ne buur yàlla moom lay tiis ay soxlaam di ko ñaan di ko dagaan képp koo xam ne lépp lu nekk ci asamaan ak suuf kulla yawmin bés bu na rek huwa fi sha'nin mu ngi ci mbir loolu nag waxoon nañ li muy tekki mooy ne gisoon nañ xadiis boobu li yonent bi alayhi salaatu salaam ni mu ko ni mu waxoon mooy ay mbir la bokk na tamit keneen mooy du ne ay mbir yu muy commencer di def waaye dafa nekk yoo xamante ne nii da koy feeñal lu muy feeñal la moo tax dafa am benn boroom xam-xam di al Xuseyn ibn bas nañ ko laaj laaj boobu ne ko mais loolu moom kulla yawmin huwa fi sha'n loolu nan la mën a nekke mooy bés bu ne yàlla mu ngi ci ay mbir hmm. takat te wér na ne jële nañ ci yonent bi alayhi sa salaam mu ne xalima ji doon binde mooy yi ñu doon dogal yeeg lépp liy xew këne hmm. wow na feuille euh, non fendi na feuille yañ koy doon bindee wow nañ mooy kon amatul lu ñuy bindaat mais naka la la mën a wax ci kul la yow mi bés bu ne rek mu ngi ci ay mbir koy te mbir yëpp def na koo pare mu ne waa ji ay mbir la yoo xam ne da koy feeñal mooy yu muy feeñal la shu'unun yubdiha ay mbir la yoo xam ne da koy feeñal waaye du yoo xamante ni yabtadiha du ay mbir yu muy muy tàmbali comme si da koy tàmbali. au début. comme par exemple. Mm-hmm. ñu ne diw tay lay juddu mel ni yàlla tay la ko bi non non day feeñal loolu rek mais bindoon na bu yàgg que ne kii day juddu voilà. Mm-hmm. kon loolu la léegi nag kon ñu war a continuer mu ne kon waa fii lañ waroon a. sanaf sanafrughu lakum ayyuha thaqalan fa bi ayyi alaa'i rabbikumaa mu ne sa nafruxu lakum ayyuha safalaan du taxaw fii mu ne dinañ leen dinaa jublu ci yéen yéen nit ak jinne wolof naan dëgër bopp yi boroom xam-xam yi nag dañu wuute lan moo tax rahmatullah alayhi ñu tudde nit ak jinne ak saqalaan ndax saqalaan dafa jóge ci saqiil mooy lu diis lan moo tax mu ñu yàlla tudde leen fii ne ñoom nit ñoom ñi nga xam ne saqalaan ñu ne ndax ñoom dañoo ñoo ñoo diisal ci kaw suuf am nañu wax lool ci sa bàkkaar fiy def am ñu ne diisal guñ ciy nekk buñ nee ci kaw bu ñuy ciy dund ak buñ leen suulee moo tax mu naan ci suuratu iza zulzilatil ardu wa axrajatil ardu asqaalaha suuf si génn li nga xam ne moo ne woon ci biiram yëpp di ko diisal lépp mu génn ko léegi suñu boroom ne bul fàtte ne suuratu raxmaan bi waxoon nañ la day tudd xéewal yi muy defal nit ak jinne ba pare teg ci ne ana ban ci seen xéewalu boroom yéen ñaar ngeen di weddi mu ne nag xéewal yooyu ma leen defal mooy moo leen bind xamal leen defal leen li ci asamaan yi ci suuf defal leen yi mu tuddoon yëpp defal leen géej gi marajal bahrayni yaltaqiyaan baynahuma barzakhun la yabghiyaan yooyu yëpp bu ngeen foogee ne nag pour noosu kese la du lool de moo tax mu waxoon ca saar bi ñu gisagul que ne dafa bind nit ñeek jinne yi ngir ñu yaamoo kon mooy yii da koo def ngir suñu nekk ci kaw suuf gina mën a jàppandi waaye du ne lool mooy objectif bi mooy àddina bu rafet noonu rek loolu du objectif loolu moom ñépp waroon nañu xam ne du objectif ndax nit dina fi def yenn yi moom du ko sax fekke sonn ci ay mbir taxawal ko laata muy pare mu génn àddina wala bi mu paree moom du ci jariñoo lool kay xam nañ ne loolu mm-hmm. waroonaa kay du finalité affaire yi mm-hmm. mu ne nag affaire mu ne li ma leen defal xéewal yii yépp c'est pour ngeen sant ma bu ngeen ma santul nag na ngeen yëg ne ak ngeen sant ma yépp sa nafruxu lakum dinaa jublu ci yéen bés dina ñëw ci ci àtte jaam yi muy jinne yëg nit ñi ci la suñu boroom di di di jublu mooy jamono ji jubluwul ci loolu mooy dañoo bàyyi ñuy dund mais bés dina ñëw fin fin mus fin de la récréation gaa yëpp nag ñu war leen a ñu war leen a àtte lool nag moo yowmal qiyaam bu yam mu ne kon sa nafrugu lakum ayyuha thaqalaan mu ne kon dinañ jublu ci yéen yéen ñaar ñooñu di nit ak jinneeg nit ngir àtte leen fay leen li ngeen doon jëf ci suuf sii ma leen defal xéewal yu toll nii kon nag waay waay ki def loolu lépp te dig leen li fa bi ay alaa'i rabbikuma tukazzibaan ana ban ci xéewalu seen borom yi yéen nit ak ngeen di weddi léegi mu ne yaa ma'shar al jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaari as-samaawaati wal laa tanfuduuna illaa bi sultaan fa bi ayyi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan mu ne yaa ma'sharal jinni wal insi éeyéen mbooloom jinne ak nit ñi inistataatum gis nga nag bis bi nga xam ne ci laay jublu ci yéen ngir àtte leen bi mu ne sa nafruxu lakum ayyuha thaqalaan yéen inistata'tum bu dee ne man ngeen bu dee ne man ngeen an tanfudu mooy ngeen rëcc min aqtaari samawati wal ard ci goxu asamaan yeeg suuf si bu dee ne man ngeen maa rëcc man borom bi fexe yéen yéen kaw suuf fexe leen ba ba rëcc ma mooy na nit nekk foo xam ne yàlla du xam ci moom dara fexe leen ko ngeen seet dem leen ba mars ku dem ba mars nga foog na yàlla gisu la te mars sax mënoo fa def boo fay dem di dee <laughs> mooy ne pour wax la ne kenn du rëcc amul kenn kuy rëcc surveillance yàlla ak gisam ak moomeelam euh, xam nga <laughs> bon dañ koy wax ngir euh, benn nettali la bu ñuy nettali naan ci Seydina Sulaymaan alayhi salaam dafa amoon benn xaritam benn waay boo xam ne <laughs> loolu nag euh, mooy nettali euh, bon loolu lay niru mooy ab nettali la boo xam ne dañ koy nettali dafa bokk ci ñuy wax israiliyaat mooy ci nga xam ne juifs yi chrétiens yi dañ koy nettali seen téere yi mais nag wóoruma mooy ne wóoruma ndax euh, euh, defuma recherche bi est-ce que wér naam dit nettali boobu mais bon comme que wóoruma dama naan léegi mooy nee nañ mooy wow kene dafa am benn benn benn benn benn xaritam bu mu xamoon comme que moom yonent la woon te te buur la woon te suñu borom da koo defaloon lu bari bokk na lim ko defaloon da koo jox ngelaw li moom ci ci ci li ko neex la ngelaw li di daw fu ko neex ak nu mu ko neex mooy moom bu moom bu ko neexoon tey mën naa dix ans ouragan du am dara du am bu nee ouragan am ouragan ngelaw li daal suñu boroom jox ko waaw léegi am ku ne <laughs> waa ji waa ji nag nee na dafa bon ndax nettali la boo xam ne tam moo <laughs> gëjee dégg dafa yàgg en tout cas mu ne waa ji dafa kii euh, bon dafa gis ku ko koo xam ne da ko doon xool benn waay bu ñëw boo xam ne xamu ko mu gis ko mu koy xool di ko xool di ko xool di mu fixé ko rek bon waa ji mu dem ci mu ne mu ne kii mu ne yonent Yàlla Suleymaan alayhi salaam dafa bëgg daal comme que moom am na yàlla may na ko lool mu yóbbu ko daal foo xam ne waa ji du ko gis ndax fu mu dem rek day gis waa ji waa ji toog di ko xool moom mu ngi gis waa ji quoi te waa moom ah. xeful deful dara day ah, nii rek ni xumb di xool <laughs> ah, kay ay ajaayib ngay dégg ci israiliyaat hein non lii de lii xam nga ni nga koy lekke aca lekkal du yaa laaj bu dee dangaa suur bu doy na ñu teg fii dafa doyal hmm. moo ko gën a xam dangaa suur danga bëgg xool oh, waaw xaaral léegi mu ne <laughs> non loolu kay bon en tout cas jusqu'à preuve du mooy loolu moom hmm. <laughs> bon israiliyaat yi en tout ci la hmm. <laughs> bon mu ne waa après nag mu mu wax yonent Yàlla Sulaymaan alayhi salaam ngir mu kii ko pour trans mu mu mu transporter ko foo xam ne. waaw loolu du ko. waaw loolu lépp léegi mu yóbbu ko ci kaw kii ci ci jaww ji quoi. xaw ma ban kii ci xaw ma. Hmm. lan la ñu ay biddiw xaw ma fan. en tout cas daal ak planète xaw ma fu sori. Ah, waaw. léegi mu àgg rek gis fa waaja nag. Ah, <laughs> mu ne ko mu ne ko alhamdulilah maa ngi sant yàlla <laughs> mu ne ko lan la mu ne ko eh. ndax sa àpp bi jotoon mooy yow man maay malakul mawti maay malaaka mi rayaat <laughs> yàlla nag dafa defoon ne hmm. dafa dogal ne yow hmm. fii nii laa la waroon a fàtte fii ci kaw ah, fii nii mais li ma jaaxaloon mooy eh, man nan laay def yow ba nga nekk foofu te sa àpp jot na <laughs> mu ngi jege si <laughs> waa ñu naan ko waa léegi rek may bàyyi bu ma demee après ah, mu ne ko déet boo demee du boo doo fi ñëwaat nga hmm. voilà ma ne ko ndekkee li ngay daw la fa moom moom ah, moom loxo benn lañuy lekk gis nga loolu <laughs> mu ne ko ndax doomu bàyyi ma waa déet yow ma la bàyyi doo ñëwaat. te sa àpp jot na sax. <laughs> daal du ko fay rey pour ne ne. mooy ne amoo foo a rëcc. c'est manoo mm. mm. ah, ko rëcc. loolu nag xam naa naa ko vérifier en tout cas moom. saa ak wéram dina ma bon tout possible waaye daal. ci israiliyaat yi moom moom lay gën a xeeñ léegi kon loolu mooy yaa ma'sharal jinni wal insi yéen mbooloom jinne yi ak nit ñi in bu ngeen fexe bu ngeen manee an tanfudu ngeen rëcc min aqtaari samaawaati mooy goxu asamaan yi mooy dem leen fu leen neex wal ardi ak suuf si foofu fi dugg te yàlla du la gis du xam ci yow dara. wala bu dee jotee doo dee. def leen. fan ay léegi essayé leen rëcc. na ngeen xam ne nag du ngeen rëcc lu dul ci pouvoir te pouvoir boobu laa tanfuduna illa bi sultaan te amu ngeen ko. mooy nag loolu kenn manu la rëcc. ci surveillance yàlla ndax mooy gis lépp. inna allaha basirun bil ibad hmm. moom mooy ki nga xam ne moo xam li jaamam yi di dunde di dëkke guddeeg bëccëg amul dara loo xamante ne rëcc na ko ci kon hmm. ah moo tax ay ay gène de longévité yooyu ay ñàkk waxi ah, ku waxi ñu xamul dara la ah. di fexe di trouver ay gènes yoo xam ne day tax doo dee loolu moo tax uh-huh. suñu boroom ne woon gis nga gaay mm-hmm. inna inna ahrasa an-naasi ala al-hayaati lal-yahuud walladiina ashraku ñi nga xam ne ñoo gën a xër mm-hmm. ci dund bi mooy ñoom nu man di ñooy dañuy moy ci dund ji mm-hmm. vie terrestre bi mooy da gis ñuy def effort yu bari ngir bañ a mu ne ñi ci gën mel noonu nag mooy juif yi ak ñi nga xam ne gëmuñu yàlla dañuy bokkaale mooy ak polythéistes athées yeeg ñooñu foo leen gis seen souci premier buñ commencé euh, am dara ñu ngi xalaat nan laay def ba ba duma fi téel a jógee wala am na xam ne lu bari la leen jariñ mm-hmm. ñoo tax ñuy dem di def yenn chirurgie ah, esthétique yi xotti seen lex yi ngir am lex bu gën nooy bu gën a bees hmm. lépp voilà dem for dem defi benn chirurgie esthétique ngir ngir changer seen xar kanam hmm. mais loo fi changer changer hmm. ci bu dee jotee nga dee mënoo ci dara moom moom coolee bari rek comme li Seydina ki li kiy waxoon Euh, poète boobu avant l'islam hmm. Zuhayr ibn Abi Salma wala Sulma mu ne woon ra'aytul manaaya xabta ashwa man tusib tumithu wa man tuxti yu'ammar fa yuhrami mu ne man daal li ma gise dee seetlu naa ne moom day day làmbatu mooy ne dee xam nga lool mooy logique hmm. mooy bu dee ci xel mooy da jekki du ku feebar rek kay génn àddina xam nga nit ñu bari dañu foog ne moom ku feebar moom moo gën a jege dee ñi xam ne ñoo wér alors que affaire bi du loolu <laughs> wa kam maata min geyri illatin wa kam min mu ne wa kam min saxiixin ñaata nit koo xam ne dara dalu la comme li ñuy wax important maata moo faatu min ghayri illatin ci benn ta benn feebar waralul deewam waaw waaye ñaata nit nay dégg waaye moom de bu ndax médecin nee nañu woon ne santé moom moom intact mais mu jekki dee cœur ballage benn kii bu ndaw mooy xew wala mu dee mu ne ana ñaata wa kam min saqimin aasha hiinan min ad-dahr ñaatoon ngay gis ku feebar ba mbokk yi jàppoon ne moom jeexal na ci dund hmm. mu mujj dund ba ña ko doon yaakaar moom moo leen suul bari na bari na bari na lool ay bari la moo tax si hmm. moom la kii doon wax dafa wax lu am solo nag jëw jëwriñ ñu ñu nga doon woo pour bagage yi waaw waaw <laughs> sëñ Idrissa Idrissa Dia eh, daa dama dégg benn jour muy wax lu am solo hmm. fekk soppe lañ soppe la woon benn ci koor yi conférence yooyu fekk am na benn actualité bu xaw benn femme bu bëggoon a génn àddina xaw ma waa France bañ. Mhm. mooy donc ñu ne bon non comme que fi amul euthanasie. waaw waaw kanamam gi doon changer tout le temps. Ah, waaw mhm, mhm. léegi. Euh, mu naan xam nga tout temps mooy mi ngi xool naan. waa ji moom ay fanam est compté quoi. mu naan mais xoolal ñi koy wax. mu ngi mel ni ñoom dañu am assurance que ne ñoom ñoo waajee leen li njëkk a dee mm-hmm. mooy ne xam nga mbir yi dañuy jàpp ne ki gën a jege dee mooy ki ki feebar mm-hmm. ba kooku moom nit ñee ngi xalaat ci moom kañ lay dee suba am ginnaaw suba fàtte ne ñoom peut ñu njëkk koo génn àdduna ah. ñaata nit ñooy faatu te dara dalu am ñoo xam ne dañuy dund ay ay ati ati at day décennie voire des cinquantaines d'années après ba ñu ba ñu feebaree ñu foogoon na ci la ñuy génne àdduna kon nag eh, bon kon ñu continuer man fàtte fàtte naa la ma doon wax oh, feebar yooyu dafa ki yoon kooku waa kay waa jooju mooy ne dañu jàpp ne kii kooku moo gën a jege dee que ñu ci des alors ko du loolu de hmm. du loolu hmm. ah sauf que nag lenn dafa am mooy comme que ñu ëpp ñuy faatu hmm. bon bu dee ne du faatu brusque mooy ci ci yu mel noonu lay jóge dañuy gis ku loolu dal comme feebar yenn feebar yi mu jaar looloo tax ñu foog ne affaire bi sabab la feebar sabab alors ko feebar non non du feebar mooy waral dee kon nag suñu boroom ne sa nafruhu lakum ayyuha thaqal ya ma'shar al jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ardi fanfudhu mu ne mboolum nit ñi jinne yi bu ngeen mënee rëcc ci goxu asamaan yeeg suuf yi def leen ko loolu du ngeen ko def lu dul loolu nag waxit la loolu mooy da ngeen koo manul de toute façon kenn manul kenn manul rëcc ci saytu suñu borom subhaanahu wa taala moo tax yawmal qiyaam it amul kenn koo xam ne yàlla da lay soxla ana diw ñu ne moom yi day absent mais looy jaar nii ah da toog voilà ñu ne il absent loolu amul wala diw nag xam ne moom raj-raj loo yi arrangé wu ko moom moom bëggul di nekk moom yooyu manu ko ay naaju tàng yi manu fee taxaw déedéet sa nafruhu lakum ayyuha thaqalaan fa bi ayyi alaa'i rabbikuma tukazzibaan yaa ma'sharal jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaari samaawaati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bi sultaan kon mu ne fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban ana ban ci seen xéewalu borom mu leen defal yéen nit ak jinne ngeen di weddi léegi lu ci des yursalu yursalu moo ci tegu alaykuma shuwazun yaa ma'shar al-jinni wal-insi istata'tum an tanfudhu min aqtaari as-samaawaati wal-ardi fanfudhu laa tanfudhuuna illaa bisultaan fabi'ayyi aalaa'i rabbikumaa tukazzibaan yursalu alaykumaa shuwaadhun min naarin wa nuhaasun falaa tantasiraan mm. bi ay alaa'i rabbikumaa tukazzibaan kon mu ne yursalu aleykumaa mu ne nag ñi nga xam ne keroog bu ñu leen àttee safara lañ jëm ñooñu ci nit ñee ginne dinañ sànni yursalu aleykumaa shuwaazun min wanu xaas dinañ sànni ci yéen safara soo xam ne mooy shuwaal boo xam ne amul amul amul kii amul fumée mm. mooy taal la boo xam ne amul fumée nuxaas mooy contraire bi mooy fumée la boo xam ne mm. saxaar su amul safara mm. mu ne ñaar yooyu yépp lañ leen di saf àddi alaaxira boobu muy safara loolu lañ leen di defar waaw daw Malik Amène-le faire pipi là. Hmm. Amène-le. Allez, vas-y. mooy ne safara loolu mooy loolu moo la ñuy am ëllëg. Hmm. shuwaazun min naar wa nuhaasun hmm. mooy dañu leen dugal safara soo xam ne fi ñu leen di sànni ci yéen. mooy safara soo xam ne ña mooy façon yëpp boo xam ne day am tàkk-tàkk tàkk-tàkk lay doon te amul li nga xam ne mooy saxaar ak saxaar soo xam ne amul tàkk-tàkk lépp ñu boole leen mu ne nag falaa tamtasiraan kenn nag du leen dimbali keroog mm-hmm. amul kenn koo xam ne moo naan non man nag maa leen di dimbali maay seen zoro maay seen superman non loolu yéen manu ngeen leen dimbali ñooñu mm-hmm. kenn mm-hmm. amul kenn koo xam ne moo leen di dimbali mu ne kon fa bi ay alai rabbikuma tukaddiban mu ne ana ban kon ci xéewalu seen borom yi yéen nit ak ginne ngeen di weddi léegi euh, mu lu ci tegu euh, après yursalu alaykumaa shuwaazun min naarin wa nuhaasun falaa tantasiraan fa bi ayyi aalaa'i rabbikumaa tukazzibaan fa idaa nshaqqati samaa'u fa kaanat wardatan kaddihaan fa bi ay alaa'i rabbikumaa tukadibaan mu ne fa idaa nshaqati samaa'u mu ne nag yii nii mu leen dig nii ne kiiwul fa lañ leen di sànni yooyu te kenn du leen dimbali loolu mu ngi xew bés bi nga xam ne idaa nshaqati samaa'u loolu mooy prémisse u yawmal qiyaama bés bi asamaan si dajjee ko gisoon nañ idaa samaa'u nshaqqat ak idaa samaa'u fatarat ak wa idha shamsu kuwirat kon mu ne yursalu dañuy sànni aleykum non non euh, fa idha shaqqati as-samaa fa idha shaqqati as-samaa laa bëgg mooy bu asamaan si dajjee ko fa kaanat wardatan ka dihan mbir mi mooy asamaan si day mujj mel ni diwlin graisse graisse graisse du ñu sotti mooy ne day day mel ni lu woyof lu ñuy sotti muy tuur noonu lay noonu lay noonu lay bu dajjee noonu la def mel ni graisse xaddihan voilà ak duhnu mooy mooy graisse day tekk yenn façon diw yéeg yooyu mooy ak duhnu mu ne noonu lay mel mooy buy dajjeeku mais danga am ne lii moom xam nga am na saar yu mu waxoon tamit lu mel noonu ne asamaan si danga koy gis ak kii ñu montagne yi ñuy daw marra saxaab ñuy romb ndekete yoo duñu dara booy booy laal ñuy naaw kon mu ne faydan shaqqati samaaw kon bés boobu noonu bu asamaan si dajjee ko mooy prémisse te loolu balaa am sax mooy nit ñu jóge fi euh, ndax yawmal qiyam yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ñi muy fekk fii. kooku nga xam ne bu defee sonorem boobu la. ah malakul ah, kii. Eh, ci la ah, kii. Eh, eh, bu mooy ëf buftu bi. fa idaa nufixa fi suur waaw ñépp mooy ne benn bi da koy ëf ñépp ñépp. ñépp da daal liggéey. mais après mais moom deewul. mais moom il faut mu dee moom. <laughs> mooy moom moom foog mu dee mooy malakul mawtu moom foog mu dee mooy ñéppay dee après ñu dekkil ko après bu ëffee ay rek léegi ñéppay dekkiwaat mm-hmm. fa idaa nufixa fi suuri fa sa'iqa man fi samaawaati wal ardi illaa man sha'a Allah wa idaa nufixa fi uxraa fa idaa hum qiyaamun yanzuruun wa ashraqatil ardu bi nuuri rabbiha wa wudi'a al-kitaab wa qudiya baynahum bil-qist wa hum laa yuzlamuun mu ne bés bi mooy loolu la doon wax noonu suuratu Zumar la mu ne bés bi nga xam ne mooy bu bés ëffee euh, buuf bi boobu nag mooy am na mooy ne da am ñoo xam ne du ñu génnagul àddina histoire la bu gudd la mooy fin euh, kii bi noonu kan ak kanay des kan ak kan ñoo fiy des ak naka lañ leen di faat ñoom lañuy faatoo ñoom ñépp ba suñu boroom rekk des ak après nim lay nim dekkale ki ci euh, malakul mawti après moom nit ñi daal di dekki après mu ne nag bés kon bés bi ma leen dig nii loolu mooy prémisse yi fa idan shaqqati sama mu ngi xew boobu bu asamaan si dajjeeku fa kaanat wardatan di ngeen di gis foog ne lu imposant la mais buy rot buy rot danga naan mais graisse gu ñuy gu ñuy sotti waaw mu ne kon fa bi ay alaa i rabbikuma tukaziban ana kon ci ban ci seen xéewalu boroom yi neen nit ak jinne ngeen di weddi hmm. euh, lu ci tegooti fa yawma idin laa yusalu an dambihi insun qablahum wala jaan fa bi ayyi ala insun wala xaan insun wala xaan wala jaan wala jaan wala gisoon nañ ko gisoon nañ jaan xalaqal insaana xalaqal insaana min salsaalin kal faxar wa xalaqal jaanna min maarijin min ah, mooy jaan waaw fa yawma idin bu keroogee mu ne laa yusalu buñ leen dugalee biir safara hmm. laa yusalu an dhanbihi hmm. ku ñu fa dugal kenn du laaj kii ban bàkkaara ku fi dugal ndax fekk na suñu boroom xam na ne yow fii nga dugg mooy ne fekk na yow ñu àtte la ba pare hmm. te yawmal qiyaam dafa am ay ay ay étape mm-hmm. la. kii nii jamono jii du étape eh ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal toogal nii. Mm-hmm. nekkul jamono joo xam ne mooy jamono ji ñu koy laaj dépassé na ko. Mm-hmm. xam nga bu ñuy bu ñuy àtte nit ki mooy demagul fen mooy nit ki du dugg biir àjjana ñu koy fekk biir àjjana di ko fa àtte naan ko hé yow kaay déedéet ku dugg jeex na àjjana moom ku fa ne ku fa ne suux moom jeex na safara it moo safara nag beneen affaire la bokkul moom moom possible am na possibilité am na nit dugg fu génnaat. génnaat waay waay c'est ça. sauf que hmm. sauf que du ñëpp. Hmm. ndax ñi ñooñu ñi man leen ñoon ñi muy doon mooy jullit boo xam ne dafa def lu ko dugal safara. Hmm. kooku moom nu man di demee nu man di ñaange du fa sax. parce ñu ngi doon wax ci waaraate euh, jëf yooyu ñuy jëf la julli ñuy jullee naafila yeeg yooyu. mu ne koor gi moom mooy li nga xam ne koor weeru koor mooy mhm. li ngay jaam bi woor yàlla garde ko pour boppam tu vois sinon tout le reste là tu vois mhm. naafila yu ñuy def julli yi ñuy def mhm. euh, euh, zikkar yi ñuy def tu ñu mu ne bés penc nag tu vois nga def lu bon la tu ñu fab si yooyu waa jox ko waaw waaw mu ne doom ji par exemple di gis euh, doom ji gis ndeyam ndeyam di ko daw parce que bañ na. waaw yi tu vois. waaw yawma yafirru al-mar'u min eh, akhihi wa ummihi wa banihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi gisoon nañ ko sa'ala sa'ilun ak yooyu. Mm. Euh, mooy ne. mooy ne dañuy kon euh, yow ñaata yoon lañ la ne gâteau amul euh. hein balaa ngay ñëw ci daa bàyyi ko bàyyi daa bëgg mu yóbbu ko ci picc bi <laughs> dinaa jënd gâteau denc ko Malick moo tax ñu jënd gâteau parce que gâteau jaru ko gâteau ba <laughs> hmm, <laughs> gâteau tout le temps baaxul jënd fruit temps c'est quoi foiram boobu bëggee nga continuer <laughs> euh, kon mu ne woon lan yasalu laa fa yawma idin laa yusalu an dhanbihi mooy ne comme que yawmal qiyaama ay étape la nit ki fekk moom bu mooy safara bu dee jullit la man na fa jullit def boo duggee lay génnaat moo safara yi du benn de mooy safara bi jullit di dugg ak bis bi bi ku gëmul yàlla di dugg bokkuñ de du ne par exemple mu ngi mel ni hmm. duñ ne comme àddina bi nii léegi mooy safara jullit ga yéeféer bi fi lañ leen dugal non bokkuñ mooy dafa am partie foo xam ne safara yéeféer yi pour ñoom kese ak foo xam ne pour jullit ñi la nag safara boobu nag day jeex mooy bu jullit ñooñu mooy day jeex ba fay ndax bu fa kenn newatu léegi nag mu des safara yéeféer yi boobu moo dul jeex ndax moom la yonent ma saab saab doon wax bon am na xadiis yu bari bimu naan Seydina naa ibn al-Khattab comme keroog Xaybar naan ko waxal nit ñi yëgal leen que ni kenn du dugg àjjana du dul bakkan bu gëm yàlla. Mm-hmm. moo tax ku gë loolu mooy. waaw waaw ñi bàyyi sama jooy. waaw waaw ko. voilà topp ñëpp du bëgg. waaw waaw léegi day kenn des waaw. waaw loolu la mais dafa am ñoo xam ne ci ñoom. Mm. comme li mu wax. Mm. am na ñoo xam ne. da leen di gis ñu leen di ay malaaka di leen jël di leen yóbbu safara. mu ne leen mais ñii sama xeet lañ bokk. mu ne yow mu ne c'est que yow xamoo ñii. lan lañ créé sa ginnaaw. Mm. ci caaxaan yu mag lañ newoon sa ginnaaw. Mm. nee na ah. Mm-hmm. ma ne leen fa soxkan. Mm-hmm. fa soxkan fa soxkan ma ne leen kon sori leen sori leen. Mm-hmm. mooy ne. buur yàlla dafa dogal ne am na ci jullit ñi ñoo xam ne safara la ñuy jaar. ñoo nag yàlla ñu ci yàlla musal ndax safara moom même bu dee deux secondes la baax waaw bi salmasé ak a bon mm. séjour boobu kel kooku moom nit man la am mm. séjour boo xam ne mm-hmm. bu pire que dugg safara mm-hmm. moom c'est le pire des mm-hmm. séjours amin mm. mais bu dee jullit mooy bosam dafa am àpp moom du loo xam ne dafay sax looy gën a moo tax comme que nag safara ay ay kii àllaaxira ay étape la fii nii nit ki bu duggee biir euh, nu tudd bu duggee safara ba di fa ñu koy euh, sànni suwaagat min naarin wa nuhaas moo tax mu ne keroog laa yus'alu an dambihi kenn du laaj naan waa ji yow lan moo la fi dugal kenn du ko foofu noo pare na insun wala jaan nu nit du caagante nit du caagante nit dina hmm. Mm-hmm. léegi kenn du ko laaj mm-hmm. yow loolu la fi dugal mm-hmm. ko rendre compte foofu noonu c'est trop tard kon fa yawma idin keroog laa yusalu an danbihi insun qablahum wala jaan mu ne fa bi ayyi alaa'i rabbikumaa tukazzibaan mu ne anam kan ban ci seen xéewalu borom yi yéen nit ak jinne ngeen di weddi insun qablahum wala jaan fa bi ay alaa'i rabbikuma tukadhibaan mu ne ah. insun qablahum wala jaan to yu'raful mujrimuuna yu'raful mujrimuuna bisimaahum fa bi ay no fa yu'xadu binnawaasi wal aqdaam fa bi ay alaa'i rabbikumaa tukazzibaan mu ne bu keroogee yusalu non non man lu ma wax sànq yu'raf yu'raful mujrimuuna bisimaahum mu ne keroog ñi nga xam ne ñoo yéeféer yi way jomb ñaa jaamu ñi mu ne ñooñu dañ leen di xàmmee bi siimaahum ci seen melo mooy dañuy neex a xàmmee il suffit nga xool leen rek xam ne ñii nii ñooy nit ñi ñi nar a dem safara ndax ndax problème yi mooy ñoom dañuy neex a xàmmee koo ci gis xar kanam gi day ñëkk day ñàllal mu leer na tey affaire am du baax mu ngi mel ni rek gaa yi élèves yu bari bu ñuy bu ñuy leen di jox seen kii seen notes yi xam nañ bu yàgg gën a ñëw est-ce que bokk nañ ci ñam maanam <laughs> am na ñoo xam ne ñoom dañ dul ñëw sax ndax xam nañ ne moom de toute façon duñ am dara <laughs> ñu confiant ñi dañ leen di gis. ñi mhm. confiant wu. xam ne il suffit nga taxaw xool rek. Mhm. nga xam ne waa ji moom. Mhm. année scolaire bi da doon defoon. Ah, kon mu ne yoraful mujrimuna dañuy am luñ leen di xàmmee il suffit xool leen seen ñëkku kanam. Ah, xam oh, kii yooyu sam ba ay yëfam baaxul. moo tax mu nag ñoom dañ leen di malaaka dañ leen di xàmmee. fa yuxadu bin nawaasi wal aqdaam buñ leen di jangat jangatee di yëkk di yóbbu safara du ay bus de yu ñuy teg naan gaa yi aca dugg leen c'est climatisé aca enfer ngeen dem ñaa gaa yi dañ leen di téye nii seen karaw yi seen kanamu karaw yi nekk seen kanamu boobu la ñuy seen tànk yi leen yóbbu mm-hmm. kooku mooy laalul suuf wala dañ koy diri fa yuxadu bin nawaasi an nawaasi mooy karaw yi nekk ci kanamu ci bopp bi wal aqdaam ak fii moom lañuy lié te di leen jangat jangate di leen yóbbu mu ne fa bi ay ala rabbikuma tukazziban ana ban ci seen xéewalu borom yéen nit ak jinne ngeen di weddi mooy gis nga yii nii yi mu wax nii am mbugal yëpp mooy ku weddi xéewal yi ma leen digal yi ma leen tuddal yëpp fii ngay mujj voilà mu ne kon yurafu almujrimuuna bi siimaahum fa yuxadu binnawaasi wal aqdaam euh, haadihi jahannamu moo ci tënk haadihi jahannamu allati yukazzibu biha almujrimuun yatuufuuna bay yatuufuuna baynahaa wa bayna hamiimin aan fa bi ayyi aalaa'i rabbikumaa tukazzibaan mu ne haadihi jahannamu léegi ñu leen di watat di leen yóbbu naan leen nag jàpp seen taraw bopp yeeg boole kook seen tànk yi di leen diri di leen yóbbu ñëw ba bunt safara ne leen nag haadihi jahannam ne leen jahannama gi ngeen doon allati hadi jahannamu allati yukazzibu biha al mujrimun yéen gis ngeen safara sañ leen doon wax ba ngeen ne àddina ngeen koy weddi naan du dëgg loolu ay léeb la gaa yi dañoo bëgg rek gaa dund ci jàmm xam bëgg ñuy wax lii wala ñu naan sax loolu dëgg ñii dañoo ñeme yàlla ko ah, déggal ñu naan ay safara ku dee jeex na aba lu tax suñu bàyyi génnoon àddina ba léegi mënuñ leen a dekkil ngeen ñëw nuy lu ñu fontoon am nit ñi dañuy dekk yéen kañ la yow mal xiyaam boobu di ñëw laa <laughs> dund gi day continuer ku dee keneen ñëw ba noonu lay mujjee ñi gëmul c'est ça de. waaw ñoom mënoo leen waaw xam nga dinañ gëm ne danañ dekki la. ñoom moom dee rek lañ dee rek lañ ndax dee kenn koo weddi. dee moom. waaw waaw dee moom foo jaar fu ma jaar dinaa dee kenn du ne dinaa ci mucc. voilà loolu moom riche ba mucc si dee. loolu la de mooy bu doon loolu la. waaw waaw gi noonu c'est ça. ne. ñoom boobu moom ñépp ci dàq unanimité la ah, moom sax trouble bu trouble bu rëy lay créer ci nit ñi <laughs> moo tax yeneen ma sa sa doon naan eh. bari leen lu ngeen di fàttaliku haadi ah. haadimul lazzaat ki nga xam ne uh-huh. moom mooy mooy mooy mooy bu fekkee uh-huh. bu fekkee kii nu mu tudd bu fekkee bànneex yi mooy kiy màbbu bànneex yi dee moom mooy bànneex boo man di ne bu dee ñëwee ah boo xanaa nga nekk koo xam ne mooy mooy nga gëm yàlla xam xam dëgg-dëgg kooku moom dee mën na ko bañ a mooy dee du leen du du du problème ndax dañuy xam ne du dara dee benn xel mooy da jóge ci dund gi dem ci beneen intermédiaire rek la woon mooy pa mooy la tarkabun na tabaqanan tabaq da ngeen di jaar ay étape jàpp ay étape léegi nag ku jóge ci dee jàll ci leneen jàllaat ci leneen te tamit dañuy gis ne que ne mais man fu ma jëm sax mais ci yàlla mi ma fi indi woon fa laa jëm man garaawul loolu mooy il faut nga gëm yàlla mais boo gëmul yàlla moo tax yeneen yonent bi alayhi salaatu salaam ne deereen ittaqu aksiru bi dhikri hadhihi ladhat bari leen lu ngeen koy fàttale ndax kat di ko fàttaleku mooy tax tamit ci nit ñu bari fàttaleku dee loolooy tax ñu nekk ci yoon. c'est yu bon yi ñuy nar a def yépp bu mooy bu amul woon fàttaleku bo tout le temps ñu dugg ci ñu def ñu def njombe. mais bu dee yow gëm nga ne yow bés dina ñëw ñu fay la. Mm-hmm. nga xam ne dee am na te xamoo kañ la te bëggoo deewe ci lu neexul yàlla boo fàttale koo dee nga naroon a def lu noonu dina tax nga xalaataat nga ne ah saay man daal nit daal fu mu bëggul a deewe ah du fa ne daal mm-hmm. kon nag mu ne leen mm-hmm. haadihi jahannamu lii de mooy jahannama gi nga xam ne safara si nga xam ne kuntum da ngeen a newoon tukaddibuuna di ko weddi yatuufuuna baynaha wa bayna hamiimin aan mu ne ñoom nag dañ fay jaaban yatuufuuna bayna biir safara gars yi dañ fay nekk di jaabante mooy mooy permuté di permuté entre ñoom mbugal yi nii la bay naxaa mooy liñ la waxoon ci safara si lakk-lakk yi ak xamiimin <laughs> mu ne yot mooy ñoom li ñuy jaaba jongee ka kii mooy ñoom daal lenn la amul rëbi ah! buñ newee ci lii di booleeg leneen li jóge ci lii dal ci leneen mooy baynaha diggante safara mooy lakk-lakk yi loolu mooy seen yaram wa bayna hamimin ak ndox mu tàng jër moo xam ne aan dafa jéggi dayo ci tàng ci bax dafa dem ba dépassé fi nga xam ne mooy ñun li ñu xam ci bax fii ci àddina dépassé na yooyu bu yàgg te moom loolu rek la mën a naan ci moom nag ci loolu la bu lakkee ba foog ne moom daaw na naan ndax mu tane li muy naan a gën tàng presque wala mu tàng en même temps moo tax yatuufuuna baynaha diggante safara lakk gi wa bayna hamimin aan ak ndox moo xam ne jéggi na day ci tàngoo na fa bi ay alaa rabbikuma tukazziban hmm. képp koo xam ana nag ban ci seen xéewalu boroom yim leen liimaloon yéen nit ak jinne ngeen di weddi mu ne wali man uh, wali man xaafa maqaama rabbihi jannataan fa bi ay alaa'i rabbikumaa tukaddibaan mu ne nag képp koo xam ne léegi pare na ci ñële ginnaaw bi mu waxee ci nit ak jinne mooy ne nit ak jinne moom lool soit moo tax mu ne fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir nee na àllaaxira àddina bi nii mooy ñaar rekk am fariqun fariqun fil jannati wa fariqun fin naar xaaral ma kon da ngay déglu mu ne benn benn partie ci nit ñi ak ginne yi fil jannati àjjana lañ jëm wa fariqun mu am beneen partie ci nit ñi jinne yi fi naari safara lañ jëm euh, léegi fii mu ne wali man léegi bi mu tuddee ñi nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo baddalu ni'matallahi kufra mooy ñi nga xam ne ñoo changé xéewal yi leen suñu boroom defal bokk ci yim cité fii ci début saar beeg ba fii euh, ñi ko weddi mu ne ñooñu noonu ñooñ nga xam ne ñoom dañu changer xéewal gu leen yàlla defal ñu war koo sant ñu changer ko weddi mu ngi mel ni nit walillahi almasalul ala defal defal la dara wala nga defal nit lu baax njekk moom au lieu mu fay la njekk mu fay la lu ñaaw koo xam ne yaa ko dimbali ci léppam mu bàyyi ba jekku la gor saytaan ñoom ñoom naka noonu ñoom yàlla lim leen defal yépp ñu daal di koy weddi jaamu leen ma rek laa leen laaj seen heures yi laajuma leen ci lu bari juróomi julli rek laa la laaj waaye vingt-quatre heures juróomi julli jur ci dara loolu rek la defal ma loolu <laughs> azaka du pour ñépp boo amee xaalis mille yi vingt-cinq sur mille te il faut mu mat sëy boo xam ne ñu bon te boo ko joxee benn yoon ci at mi jeex na. boo ko ko defati. Ah, amul impôt sur le revenu amul impôt sur euh, ah. la fortune amul impôt sur kii ah. yooyu yëpp amul. loolu kay wax dëgg yàlla. ngeen bàyyi ko fi. Mm-hmm. daal di changer. sant gi ngeen waroon a sant yàlla. Mm-hmm. ngeen changer ko. Mm-hmm. kufran ak weddi ah. mu ne nag ñooñu noonu mm. ginnaaw bi mu waxee ñoom li ñu fi ñu jëm ñi ñiy weddi xéewalu yàlla moo tax loolu ah. garaaw la mm. mooy yàlla defal la xéewal yow ah. santoo ko ah. nga mooy ak a bari ay façon eh. ku nekk rek ak ndax rien que dund rek mooy rek xéewal la boo xam ne am na ñu bari ñu ko yàlla xaj yow au lieu au lieu nga jaaral ci jaamu yàlla di ko ci sant nga dem di ci defee lu mu tere mm-hmm. moo tax Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu doon uh, kii na xam nit ku nekk que <laughs> nafas nafas mooy nokki gu ne jawharatun nafisatun mooy ne dafa nekk. mu ne kii la. trésor boo xam ne. Hmm. waa ji yumkinu an yastariyal waa ji mën na cee jënd lépp lu ñuy jaay mooy nokkik nit nit ko xam boo xamee bu ko ko xam bu ne mooy ak nokkeem genn nokkeem bu ne mën na cee mooy ne trésor la boo xam ne bala mu koo xam nag mu ñàkk ko bu ko ñàkkee mu leer na leer na ne day dee dans deux minutes ragal ah. ah. boo waaw waaw loolu la moom kay ci ngay ne. ak ak wér nag am na solo. man damaa wéroon di rek. lu ñu plat bu ñu ci kër gi ma ne neexul. lekk ba ah, suur ne neexul. c'est ça. naan waaye yéen yéen da ngeen lu di rek. waaw. waaye boo feebaree. xam ni ah. waaw. lay man waroon naay sant. kon nag ah loolu la de. nit ki nit daal waay dafa ñu bari lool la xoola nit ki nga xam ne moom dañ ko ñoom. ah eh yow lii. foo jële bi. non non bàyyi ko. Uh-huh. ah mooy. Uh-huh. ñi nga xam ne baddalu ni'matallahi kufran xam nga loolu waa Quraysh tamit loolu lañ defoon. Uh-huh. suñu borom yónnee leen ci gën ci lim mës a bind di yonent bi alei satu salaam au lieu ñu sant ko ñu weddi yàlla ba pare di xeex ak moom moo tax Seydina Abdullah ibn Abbas loolu naan wallaahi mooy waa Quraysh ñoom dañoo dañoo soppi xéewalu yàlla mu ne ni'matullahi mooy yonent bi alayhi salaatu salaam xéewalu yàlla gi mooy yonent bi alayhi salaatu salaam ñoom au lieu ñu sant ci yàlla ñoom nit ñëpp kenn amul yonent ci ñoom la bokk mais ñu koy ñu wedd ko bay xeex moom mais da ngay gis nit ñoo xam ne yàlla leen di may doom te bu yàgg ñu fexe am doom ba sonn amuñu yàlla may leen doom au lieu ñu sant yàlla septième jour ba ñu ne nag dañuy mbumbaay mbumbaay bu siiw yëgle ko fépp fépp xum wow musiciens yi kat yi nit ñi nekk fa di Mumbai heure julli yi faat ko jàkka ji bu dee Sénégal moom boo moyul jàkka ji buy nodd sax duñ ko dégg ndax ndax seen musique yow nga foog ne kooku sant na yàlla kooku def <laughs> yow buur yàlla defal la doom lu gën a nga may la teg ko say loxo santoo ko nga def ko loolu moo tax lu bari la ah. moo tax kon nag mu ne ginnaaw bi mu waxee loolu ne ñi ñi nga xam ne duñ sant xéewalu yàlla yi safara luñ jëm ak li wax na liñ fiñ jëm léegi nag mu wax ñeneen ñi nga xam ne ñoom xéewal yi leen yàlla defaloon ñu ko doon ñu ngi sant yàlla mu ne wali man xaafa maqaama rabbihi jannata mu ne ñeel na kantaan ak ñi nga xam ne ñoo ragaloon xamoon ne bés dina jot ñu taxaw seen kanamu boroom mu àtte leen mu ne kantaa ñooñu noonu waajooju noonu moom dina am ñaari àjjana lay am mooy dina am ñaari aljana ndax àjjana yi am àjjana yi dañu wute mooy ne nit euh, xam nga nit ku nekk nit ku nekk rek mooy ku yàlla bind rek yow am nga parcelle àjjana moo xam yéeféer nga ak hmm. jullit nga ak lépp am nga parcelle àjjana léegi nag dafa am ñoo xam ne dañuy ñàkk seen pàkk ak seen parcelle ndax gëmuñu yàlla mooy ñoom dañoo kii seen mooy ñàkk nañu ko hmm. utal seen kër beneen kër bu wuute muy safara waaw ñoom ñu ne leen ay palaas ngi ñu bàyyi ko fi. ne ñun duñu dëkk ci palaas yi waaye ci biir foos foos septique bi la ñuy dem dëkk. xam nga loolu boo ko waxee nit yi daal non non mais mooy li ñuy def rek. mooy ko weddi yàlla loolu. léegi nag mu am ci àjjana yi koo xam ne mooy àjjana boo xam ne nit ki ay jëfam moo ko may. ndax yàlla. Ah. mooy yàlla ko may mais dafa def ne ku jëf-jëf yi ma defal la lii. loolu la ñuy àjjana bi nga xam ne waa ji moom moo jëf am mu am àjjana joo xam ne nag mooy dañ koo doon mooy da ko doon ne ci ñële ndax mooy mooy yu gaa yooyu dañ koy jox ñeneen ñi. dañ koy jox ñi nga xam ne ñu ñoo mérité noonu dañ leen di jox yeneen àjjanaay gaa yi dañ leen fi bàyyi naan non c'est que ko moomoon a li wax par exemple yi la boo jëwee. waaw par nga woor di uh-huh. jëw. Uh-huh. mi ne sa koor googu kële lañ koy. waaw dañ koy ah. <laughs> ah, mooy récupérer yow sa kii. waaw ah, moo tax diwa kat bi musul waaw xool c'est que jëw li ci yéeme mooy nit ki bu koy def pour moom mhm. day gagner ay points day tax ñu valoriser ko dévaloriser ki muy jëw alors que c'est le totalement le contraire mhm. ndax xam nga ko dem di jëw nit mooy ne mooy ki muy ki muy ki mu koy wax ki muy nettali mbir mi mooy ne yëgal ne nag man nag melu ma ni moom mooy même bu ko waxul directement indirectement loolu la ci jublu cay diw de boo ko déggoon démb euh. lum la yàqul lu ne da koo fàtte. loolu mooy ne man nag du defuma ne moom. c'est man nag man nag ku am valeur laa man ko man man yu baax laa du ma def yooyu mais diw da koy def mu foog ne moom day suuxal alors que boppam day ah, la bu demee si kenn nag foo gis jëwkat. mu ñëw di la nettali jëw. bu demee yow la fay tool. wala waa ji koy waa ji koy déglu bu demee moom moom moom mu lay jëw moo ñoo yem rek moo tax ñaaru dund la boo xam ne moom da ngay bàyyi bruit yi da ngay mooy ne loolu la bàkkaar bi muy def bu demee moom it duñ koy jëw moom it bu demee jëw waajam toogaloon kon nag mu ne wali man mooy ajjana yi yooyu ajjana yoo xam ne nit ci da koy doon lu ci gaa yi ndax moom dafa def loo xam ne te suñu borom xam nga ajjana moom ko fa gën a tuutal rek li mu am rek mu ëpp àddina bi mooy nguur yi masam àddina moo leen boolee ki gën tuuti la ajjana moom ëppale ko fopp fopp fopp yoon xaaj ñoo bokk ah. non duñu sax doy loolu sax ma xel sax mënu koo xalaat différence bi xel manu koo manu koo xalaat te kooku mooy ki gën a tuuti de mu ne kon wali xaafa waa ji nga xam ne ragal na ci ay jëfam maqaama rabbihi mooy lu muy waaj def ah bu dul noonu mu xalaat ne ah bon lii nag lii mooy il faut dinaa rendre compte ci lii de après mooy muy bàyyi xel loolu ba tax du ko def voilà yow leer na ne boo lii ngay sàcc moom bés dina ñëw nit ñépp nekk ñépp ñi ca maam Adama alayhi salaam ba ki mujjee génn ñu wane ak image yi ñépp gis la te tamit yow budul dara nga taxaw sa karamu borom mu naan la yow yaa sàccoon diw te manoo weddi nga ne waaye yow lii sàcc lii may sàcc bànneexu lii may sàcc daal jarul jarul lii nga fàttale ko lool mu ne kooku noonu wala koo xam ne ñëw na bay def bàkkaar di def bàkkaar fàtte woon mais fàttale ko mu daal di ciy génn kooku la ne wali man xaafa maqama rabbihi jannataan kooku day ñaari àjjana yoo xam ne voilà lool la mooy nit. Eh. ndax nit bu amul lu mu ragal lu ko neex lay waaw c'est ça toujours loolu la wax. loolu bu amul mooy ku amul lu ko neex rek lay ah, ah. mooy doo def dara. Ah, mooy yow bu la leeree ne man samay jëf yi. amul benn amul bu metti la. lu ma neex lay def. loolu nag nit ñi loolu la mooy bu lu waa amul woon ci kaw suuf. waaw bu lu waa amul woon. mais ku nekk lu la neex ngay def rek. waaw mooy ne kan mooy xëy di soral boppam. naan day xëy ci. fajar geeg yooyu di liggéey. comme comme moom moom man na après dem ci banque bi. dem fa ëll dëpp ñëw toog te dara du ko ci fekk. ah dara du ko ci fekk mooy du luñ naan kii lii bàkkaar la lii rafetul amul. non dundu ngeenul baax kon nag mooy ñi nga xam ne tamit bu ñu defee bàkkaar daal di fàttaliku seen boroom walladina ida faalu faaxishatan aw dalamu anfusahum dakaru llaha fastaxfaru li dunubihim wa man yaxfiru dunuba illa allah loolu la wax ci suurat Al Imran mu ne ñi nga xam ne ida faalu faaxisa bu ñu defee bàkkaar bu rëy aw zalamu anfusahum wala ñu tooñ seen bopp ndax ko bàkkaar moom mooy sa bopp nga tooñ mooy ne yàlla moom am na ñoo xam ne nag dañu jàpp ne ñoom li ñuy def yàlla lañ koy def comme que yàgg nañoo ñaan amuñu léegi nag ñu ne dañuy naqaral yàlla lii la yàllay tere dama koy def xamul ne moom boppam lay tooñ boppam moom boppam lay porter préjudice te yóbbu mu ne nag gis nga ñi nga xam ne ñoom buñ defee bàkkaar bu mag wala ñu tooñ seen bopp moo xam bàkkaar bu ndaw fàttaleku yàlla mm. après ñu ñu ñaan yàlla jéggal leen mm. ñooñu noonu ñooñu la yàlla jéggal suñu borom naa na kan mooy jéggale bàkkaari ku lu ko kon nag ñooñu la mooy ñooñu ñooy wali man xaafa maqaama rabbi ñi nga xam ne dañuy suuraale seet lépp seen dugg ak seen génn ak seen yëpp dañ ciy suuraale taxawaay boobu amin loolu nag day mooy day nit ki mu koy teewlu saa su ne muy ñëw sinon bu amul rek loolu mooy mooy mooy yóbbu mooy pousser nit mu def lu dul loolu ndax yow il suffit bu loolu amul. Mm-hmm. yow boo bëggee dara te li nga bëgg diw yor mais yow fii mu ne moom mooy ni doo ko ci xalaat. eh kaay kaay kaay léegi baax na ñëwal ñëwal ñëwal toogal fi léegi récréation bi jeex. Mm-hmm. voilà toogal yé yéegal mm-hmm. yéegal bu fi bougé nag. mooy ne ñooñu. mooy ne du ko dara du ko ci seet moo tax jaral na koo sax mooy day li muy bëgg mooy na xéewal ji toxu ci loxoom ñëw ci man waaw c'est ça ndax lan moom bokkul ci ñi nga xam ne xaafa ma xaama rabbi lool la mooy ne ki daal li mu maa ko yelloo maa ko yelloo yow daal mooy man na samay affaire baax moom yoonam nawu ci loolu nag mooy nit koo xam ne nag ragaloo yàlla doo suuraale yooyu man nga nekk julli sax am feebar bu mel noonu mooy bari na julli ñu mel noonu ñoo xam ne noonu lañ mel mooy ki ñaan waaw waaw ki ak tamit lu daay yor ñu foog ne ñoom ñoo ko gën a yeyoo. c'est mais di soxor ci yoo xam ne yow dépendrul ci yow. waaw li ñuy sa yow àddina bi ni mu yaatoo. xéewalu yàlla yi ni bare mais ñaanal yàlla defal la comme ni ko defal. waaw waaw c'est ça. nga ne mais soit pourquoi muy am lii. pourquoi muy am diplôme sangam. waaw ka man aw ma. waaw non naa ko korte wala naa ko. waaw gis nga ko. mooy ne kooku noonu. parce que ragaluñ dara quoi c'est ça. ragaluñ voilà mooy ne. waaw ñoom daal na yëf yi ñëw si ñoom daal c'est tuuti ba. léegi voilà loolu nag. ah loolu loolu nag. mooy ne. kooku bu amee jëf yu baax yu mu def sax. Mm-hmm. loolu noonu nekk ci moom mooy mooy lakk mm-hmm. jëf yu baaxam jooju ba mu jeex. comme ni yonent mi alayhi salaam doon wax naan ngeen moytu ko iñaan. ndax moom day lakk jëf yu baax yi comme ni safara di lakke mat mooy yow sa julli yi ngay def sa koor yeeg sa naafila yeeg sa yooyu iñaan booy iñaane jaamu yàlla yi waaw loolu day tax. Ah, sa jëf yooyu noonu ni ni ni. Hmm. bois bi. Ah, taal bi di consommer la feu di la le bois. Ah, yow noonu lay consommer sa yu baax yooyu. dootoo nekk ci loolu la il suffit ñu ne diw lu baax jol na ko rek nga mer. waaw moom li koy merloo mooy lu neex. c'est ça waaw. li koy na boo gisee mu kontaan nag mooy diw musiba dal na ko. waaw Eh, yal nañu ci yàlla moo tax wa min sharri hasidin ila ñuy muslu ci borom bi li nga xamante ne mooy kiñaan iñaanu aji iñaan bu bu bu actualisé ak iñaanam ndax lu garaaw ndax lu ne mën na koo def mën na man na la retarder ci lu bari même bu dee ne iñaanam goog manu la tere jaam bi li ko yàlla bindal moom moom day sonal boppam rek da ngay sonal sa bopp rek mais li yàlla def ah, mm, kenn manu koo kenn manu koo kenn manu la fexe ba du am ah, loolu manu la nekk kon moom la ne wali man xaafa maqaama rabbihi jannataan mu ne ñeel na ñi nga xamante ne nii dafa ragal taxawaay ba muy taxaw ca kanamu boroomam mu regle ko kooku am na jannataani ñaari àjjana mu ne fa bi ay ala i rabbikuma tukaddimaan yéen nit ak jinne ana ban ci seen xéewalu seen boroom yi ngeen di weddi mu ne àjjana yooyu nag zawata afnaan àjjana yooloo xam ne mooy ne dañu bari ay ay car ay branche mooy ne garab yu baree fayam bërëb lañ yoo xam ne àjjana la yoo xam ne day am ñaari ay day am lu ñu naan ay comme ay branche lay doon àjjana bu nekk mu ne fa bi ayyi alaa'i rabbikumaa tukazzibaan ana ban seen xéewalu boroom yi yéen <laughs> yow wax nañ la toogal toogal rek foo jëm hmm. fan nga jëm <laughs> déedéet Malik danga koy déranger <laughs> Malik danga koy déranger il faut mu commencer yéen di di di di di leen di leen teg ci yoon kon kon zawata afnaan day nekk àjjanooy yoo xam ne ñaar yoo xam ne yu bari ay ay ay ay garab lañ ay yoo xam ne day am meññeef ndax garab noonu kese goo xam ne du kerlal te amul meññeef loolu bon comme comme nii mii ñu yor fële. nii maa yi moom. rayaale garab yi ko jege. yooyu moom taxul ñuy wax. yii mm-hmm. nag zawaata afnaan mu ne fi fa bi ay ala yi du lool la. te garab yooyu non seulement day amaale mais day amaale ay ker. mu ne kon fi fiihima aynaani am na ñaari cours d'eau mm-hmm. yuy daw yoo xam ne tajriyaan yuy daw la foofule ñu ne am nañ foofu ña ay cours ñaari cours bu ci biir àjjana yooyu yuy daw yoo xam ne kii kii moo ko moom tekkiwul ne nit ñépp ku ragal yàlla rek non mooy ne ke dañ koy bokk non nit ki mooy am loolu kon mu ne fa bi ay ala i rabbikuma tukazzibaan ana ban ci seen xéewalu borom bi yéen nit ginne ngeen di weddi léegi lu ci tegu fiihimaa min kulli faakihatin zawjaan mu ne am na fa ca biir ci façon fooyteef yi fruit yi bu ci nekk rek am na ci am ay peer la euh, mooy ne comme façon yii nii yow mu ngi nii jël fii mu ne am na kon waaw lekkal rek lekkal lii lekkal ci kaw nii lekkal ci kaw non hmm. non du ko jeexal non lekkal bi ci kaw lekkal li ci kaw na <coughs> euh, fu ñu woon sax fa bi ay yàlla ay rabbi karima ay naa ni am na ñaari kii tagir yaa yoo xam ne day daw waaw hmm. méntu waa léegi waa xaaral xaaral waa xaaral waa pare waa xaaral ñu pare xaaral ñu pare waa waa léegi sax kon bii di ñëw ñu àggale ko xam naa waa waa baax na waa kon baax na waaw waa baax na waa léegi sax léegi léegi noppi ñu pare ñu pare hein mu ne kon